ah léegi bu dee euh, fi nga yii nii mooy les les limites les délimitation yi nga xam ne nit ki aj wala muy umra amul droit dépasser ko sans mu def mu ihram mu dugg ci le moment de sacralisation muy mu armal amu ci droit te loolu yonent bi sallallahu alayhi moo wax comme xadiis bi bu Mawlaana Ibn Abbaas nekk ci li nga xam ne mooy saxiixayn mu ne moom Mawlaana ibn Abbaas waqata rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ahli al-madiinati dhal hulayfa wa li ahli ash-shaam al-juhfa wa li ahli najd qarna al-manaazil wa li ahli al-yaman yalamlam qaala fa hunna lahunna wa liman ataa alayhinna min ghayri ahlihinna mimman araada al-hajja wal-umrata faman kaana duunahunna fa min ahlihi wa kadhaa fa kadhaalika hattaa ahlu makkata yuhilluuna minhaa Allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mawlaana Ibnu Abbaas mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam waqata moo délimité mooy yii nii yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko def. wuute naag nag comme Tan'im raana ak euh, yooyu Arafat yooyu arab yi xamoon nañu ko moo tax waa Makka jaahiliya ci ci seen bopp ñoom temps yeen doon aj gisoo yeneen saa sam temps muy aj ak waa Makka waa Makka dañ doon ñoom doonuñu woon dem ay Arafat parce que jàppoon nañ ne alxill waruñ faat que mooy adna alxill ay ay Tan'im fi gën a jege ci alxill ndax dafa am fu naan alxaram am alxill alxaram mooy fi nga xam ne mooy Makka ak kii bi sanctuaire bi foofu nga xam ne léegi alxill ci biti mooy ki nga xam ne day umra comme Sayyidatu Aïsha li ko yonente mi alayhi salaam digal mu dem ba Tan'im adna alxill fi gën a jege fi nga xam ne moom mooy alxill mu dem comme ay Arafat yooyu ci la euh, Ji'rana ci la ñoomin Hudaybiya côté yooyu mooy yooyu noonu arab yi dañ koo xamoon moo taxoon ñoom waa Makka doonuñ fa woon dem dañ doon gaay bu ñu dem ay Arafat yooyu doonuñ fa woon dem dañ doon taxaw déggoo keroog bi cii di wax euh, oh, oh, euh, mbokk Sayyidatu Xadiija bi radiyallahu anha maa mooy bi ñuy wax yonent saa salaam ñaate yoon est ce que aj na avant muy muy ñëw muy ñëw Medina ah bi mu naan man maa gis yonent saa salaam lu tax ma fàtte ko. te te Seydina doon ko jox alalam mu ne lim ah, euh, droit wam ci alal ji mu ne du ko jël parce que dafa woon yonent bi alayhi salaatu salaam Hakim ibn Hizam Allah wala Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu mu mu euh, mu ne maa gis yonent salaatu salaam moom nit ñi buñ taxawee waa Makka dañuy foog ne moom du dépasser fii parce que ñi nga xam ne ñooy les Mecquois de choses pures et dures ñoom ñoom bu ñuy aj duñ bokk ak ñeneen ñi ni ñuy aje ñeneen ñi ñooy génn di dem ci yooyu mais ñoom duñ fa génn mais yeneen saa salaam da doon génn ak ñooy da doon génn moom doonu doon def ni waa Makka mooy parce que waa Makka xawoon nañ ne fee mooy délimitation yi ñun fii lañuy yem mais yii nii nga xam ne mooy ñiy jóge au delà de la ah ñoom au delà des mawaqit nga xam ne comme Médine comme Sénégal comme Australie comme Japon comme Aus comme Mongolie comme Russie comme France comme Norvège comme Canada comme États-Unis comme Buenos Argentine ñooñu nag la ñuy wax. Indonésie mooy ne ñooñu Australie ñooñu nag la yonent saa salaam ñoom la délimité lii mooy ñeneen ñi jóge feneen. mu ne waqata délimité na rasulullahi ndax ndawal yàlla li sallallahu alayhi li ahlil madinati ñeel waa Medina Zal Xulayfa mooy Zal Xulayfa la def muy fi nga xam ne waa Medina du ñu ko dépasser lu dul ñu armal waaw mooy amuñ droit dépasser fii te armaluñu waaw te tamit kenn du ko def avant. di jaayu mbaax wala di jaay naan boo c'est que tout le monde c'est euh, nu mu tudd hein waa waa waa waa waa waa waa mé waa <coughs> euh, Médina jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa sa sa sa sa sacralité ak yooyu moo gën moo gën foofu waaye suufu jàkkaam di moo gën foofu Zul Xulayfa gi kon nag li may def man damay dem ba Zul Xulayfa ah bu ko defee man daal di fay këfine rek mu jeex waaw dañ naan la ginoo xam lu baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam te waaw mooy ak yiw gépp giiw hein mu ngi ci mu ngi ci topp li nga xam ne mooy ndigal ak yi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam yi nga xam ne noonu la doxale nga topp noonu waaw kanta nekk fi di jaay waane déedéet moo tax imaamu muslim ki ki imaamu maalik rahmatullah alayhi dafa am benn waay bu ñëw comme ni ko al imaam ash-Shaatibi nettalee ci kitaabul i'tisaam téereem am solo bopp ah. Sey Seydina nga xaritu imaam la moo nekkoon boroom xam-xamu Makka imaam Maalik nekk boroom xam-xamu Médine ñoom ñaar la imaam ash-Shaafi'i rahmatullah alayhi ne bu dul woon ñoom ñaar ma sànku man Shaafi'i mi ngeen di dégg lawlaa Maalik. bu dul woon Maalik ak Sufyaan non sànku naa bu yàgg waaw te bu dul woon ñoom ñaar xam-xam bi day disparaître waaw xam-xam bi day dis non imaam Ibn Wahb moo doon wax ne bu dul woon Maalik ak Sufyaan wala Maalik mais imaam Maalik imaam euh, Shaafi'i euh, dane woon bu dul woon ñoom ñaar xam-xam bi day naaw Hijaaz Hijaaz xam-xam ba day dem waaw nee na man damaa dégg imaam Sufyaan ah al ilmu rahimun bayna ahli mu ne da sami'tu Malik ibn Anas damaa dégg imaam Malik ibn Anas <laughs> fekk benn waaye dikkal ko ne ko waa yaa aba abdallah yaa aba abdillah min ayna uhrim mu ñëw ne imaam Malik loolu moo doon dàkkantalam mooy abu abdillah ah abu abdillah al imaam Malik abu abdillah al imaam ash-Shafi'i abu abdillah al imaam Ahmad waaye. imaam Abu Hanifa lan mooy dàkkantalam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit la tudd Abu Hanifa mooy dàkkantalam <laughs> ah, léegi mu ne <laughs> mu ne damaa dégg imaam Malik benn waay ñëw ne ko man Sufyan ibn Uyayna mu ne waa ji benn waay ne fan laay armaale imaam Malik ne ko min Dil Hulayfa mooy Medina la woon imaam Malik ne ko min Dil Hulayfa mooy Dil Hulayfa min haythu ahrama rasulullah mooy fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam armaale fa qaala waayi ne ko nag ne ko man daal uridu an uhrima fi min mas min al masjidi min indi al qabri man nag li ma bëgg nag imaam Maalik waaw wax nga ma fan mais man nag damaa bëgg ñëw daal armaale fii ci jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam bii jumaam ji fi xabroom bi sax fii xabroom bi lay tàmbalee armal labbayka allahumma bi hajjin wala umra wala bi hajjin kese wala bi umratin imaam Maalik ne ko ah la tafal fa inni axsha alayka al allah imaam Maalik ne ko la tafal ne ko ah yow ngóor si la lool bu ko def de bàyyi fi Zul Xulayfa jóge Medina di di di di di dem di aji di ko defe fii ci jàkkaayu ne saasaam ci xabroom bi bu ko def de lu tax parce que damay ragal damay lay ragalal yow fitna dal la damay ragal boo ko defee fitna dal la fitna dal ko huwa yuhrimu inda al-masjidi inda loolu nu ko fitnaay dale muy énormal ci jawaay yonent saa salaam ci ay kiiwam bi fii sax ci xabrom bi waaye loolu mooy yow sama wax bi mooy waxu xamul xoolal li ko imaam Maalik wax waa ji bi mu nee ko damay ragal fitna dal la waa ji ne ko fa ayyu fitnatin fii haadi ne ko mais fa ayyu fitnatin fii haadi mais ban fitna moo am ci ma armaale ci jàkka ji fii jàkkaay yonent saa salaam fii ci xabrom bi ana ban fitnaa ci ne imaam Maalik ne ko imaam Maalik ne ko hein <laughs> euh, non waa ji di continuer mu ne ko innama am amyalun aziduha waa ji ne ko mais ban fitna moo nekk ci loolu mooy man dama cee yokk sax ay ay ay ay distance mooy parce que euh, jóge armaale ci jàkkaayu ne saa salaam moo gën a sori Makka que armaale Dul Xulayfa Dul Xulayfa moo gën a jege Makka que que jàkkaayu ne saa salaam que Medina. man kay bu ma armaalee fii mooy kon yokku naa ay paa jéego sax yu baax ci yoonu yàlla ngir dem Makka imaam Maalik ne ko nag wa ayu fitnatin a'zamu min an tara annaka sabaqta ila fadilati qasrin ila fadilatin qasara anha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inni sami'tu Allah azza wa jalla yaqul falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim allahu akbar allah allah imam Malik newaaji <laughs> waaye yow ban fitna moo gën a rëy danga may laaj bañ fitnaati nekk parce que yow da ngaa yokk distance te nu distance bi gën a yokk sa sa comme que sa innama ajruki ala qadri nasabuki sa pay day tolloog selon day équivalent sa sa sa coono mu ne ko mais wa ayu fitnatin a'zam mais dama lay wax yow waa jii di wax lii man imaam Maalik ban fitna moo gën a màgg min an tara le fait que nga jàpp considérer yaakaar annaka këna yow sabaqta ila fadilatin këna jiitu nga ci ngëneel boo xam ne qasara anha rasulullah yonent ma lay saa saam gàttañ lu na ci ngëneel boobu yow nga jiitu ko ci allahu akbar ana ban fitna moo gën a rëy ab jullit taxaw jàpp ne jëf ju baax jii lii laay def lu wuteeg yonent saa saam defoon parce que jàpp naa ne lii moo gën mu ne ko ban fitna moo rëy boobu moo gën a rëy boobu jàpp nga ne armaale ci jàkkaam ji du doon moo gën armaale Zul Xulayfa woon doonu ko woon def mu bàyyi ko dem Zul Xulayfa armaale foofu ba pare ne waqat mu mu defal ko nit ñi ne yéen ñi jóge waa Médine ak ñi nga xam ne ñooy jóge au delà su fi gën a sori Médine di ñëw war a jaar Médine ñooñu noonu seen mii miiqaat mooy Zul Xulayfa yow mi bëgg ñëw ci jàkka ji loolu tekkiwul lenn lu dul ne kon yonent man trouvé naa lu gën li yonent ma lay saar saar def loolu nag bu jullit ñëwee ba jàpp loolu ana kooku na xam ne amul fitna bu gën a rëy bu ko dal allahu akbar imaam Maalik tegal ko ci ne ko inni man sami'tu allah dégg naa buur yàlla la fi qur'anihi ku mu neex nga ne dégg naa yàlla te wax nga dëgg waaw alquran inni man sami'tu allah dégg naa yàlla yaqulu muy wax falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi na def attention waaw mettre en garde alladhina gaa yi nga xam ne yukhalifuna an amrihi ñooy wuteeg mbiru yonent bi alayhi salaam ak sunnaam an amri yi mooy sunnaam waaw nag faire très très très très très très attention ñi nga xamante ne ñooy wuteeg sunnaam yonent bi alayhi salaam ak hadiyoom ak doxalinam ak tërëginam waaw nañ moom en fait ala shafa jurufin hër lañ ne ñoom ñu ngi ci peggu mbalka safara fa lañ tew ne ñoom ñoom daanaka ab karaw bu leen cofee ñu pëtëx ci biir waaw ñooñ nañ def attention an tusibahum fitna fitna dal te fitna yi gën rey mooy shirk mooy fitna nga jàpp ne ak tamit mooy li waa jii def jàpp ne yow nit mën ngaa ñëw ba def lu gën li yonent bale saasaam doon def ak lim yaroon saxaabaam yi waaw moo tax ku ñu ñëw di la yenn yi di la jaay bu waane bàyyi kooku gu waaneem ñun sunna li fi sax ci sunna doy nañu sëkk ak li alxuraan teg doy nañu sëkk ak barke ku fi ñëw di jaay ku waane naan bon je pense que bon wala di jaay ne yow da ngaa sell ah ay jinne dikkal la ngay fontoo nit ñi di gisi jinne yow nga xam ne julli sax doo ko respecté jàpp de yow yaa ngi yéen a ngi ci baatin bi gaa yi nekk ci surface yi bàyyi ñu ci surface bi baax na garaawul. bu dee li fi alquran ak sunna yonent bi saa saa mooy surface neex ba surface u hada mais surface bi wa neex bàyyi ñu ci yéen dugg leen aywa pëtëx leen pëtëx leen ci seen biir kàmb yooyu ngeen nekk continuer leen ci waaw nga xam ne du dara ludul haawiya naarun haamiya foofu nga ne haawi haawi haamiya bokk loolu bu la kenn fontoo ci yow ah kon nag def attention alladhina yukhalifuuna an amrik an tusibahum mu dal leen laal leen fitna fitna aw yusibahum wala mu dal leen azabun mbugal alimun goo xam ne bu tar loolu la imaam Maalik wax gis nga gis nga qawlul ulama Allahu akbar waaw moo tax lii waqata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lii ahlil madina a Dhul Hulayfa kon loolu la waa Dhul Hulayfa boroom Taysirul Allaam boroom Taysirul Allaam sharh ah, Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam ah, mu ne Dal Xulayfa diggante Dal Xulayfa parce que mawaqit yépp délimitation yi bi ci gën sori mooy bii mu ne digganteem ak Makka ah, mooy quatre cent quatre quatre mille huit cent vingt kilomètres la waaw wa min tilka difa ila makkata al mukarrama an tariq wadi al jumum arba'a mi'atin wa thamaaniya wa ishriin waaw arba'a mi'a mooy quatre cent wa thamaaniya wa ishriin ah mooy non lu ma doon wax noonu arba'a mi'a mooy quatre cent wa thamaaniya wa ishriin mooy huit mooy euh, nu mu tudd waaw thamaaniya wa ishriin mooy vingt-huit mooy vingt-huit cent vingt-huit la voilà quatre cent mooy diggante foofu ak fi nga xamante ne mooy makkatal mukarrama mawaqit yépp nag moo ci gën a sori waaw arba'a wa thamaaniya wa ishriin quatre cent vingt ak huit kilomètres léegi mu ne imaam euh, mawlaana ibn Abbaas kon waqata rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama li ahli almadinati dal xulayfa wa li ahli shaami waa shaam mooy ña nga xam ne ñoo jóge Syrie hein Damas Jérusalem ñooñu dëkk yooyu Jordanie ñooñu lan la leen defal mu defal leen al juhfa mooy juhfa juhfa al juhfa waxoon nañ la fii nii nag mooy dal xulayfa bala ñu ci moom lañuy ñuy wooy abaaru ali léegi dañ koy wooy abaaru ali juhfa léegi moom gars yi Raabix la ñuy wax mais Raabix mooy la grande ville bi bi jege moom bi ko gën a jege nee na digganteem foofu ak Makka ba léegi boroom Taysirul Allaam sharh Umdatul Ahkam mu ne 186 kilomètres la foofu nag kan moo fay mooy loolu mooy miiqaatu waa Sham ah mooy ñi jóge Syrie or Jordanie Palestine Égypte ak ay Sénégal le Soudan ak Europe ñoom fii la ñuy jaar waaw mooy Afrique de de l'Ouest yooyu yépp ak pays yi nga xam ak ville yi nga xam ne ñoo nekk Arabie saoudite ca côté yoo yële ak dëkk yoo yële ñoom fii la ak ñoomin Égypte ñoom fii dañaa jaar léegi mu ne kon jox faangoog dañ koy wax Rabia ba mu ne wali ahli najdin qarnal manazil waa Najd mu defal leen xar qarnul manazil qarnul manazil qarn ab ab ab montagne bu ndaw la ah boobu mu ne temps moom léegi moom lañuy ñuy woowe as saylul kabir lañ koy woowe mu ne digganteem foofale ca xurwa ba Makka mooy soixante-dix-huit kilomètres ah dix huit kilomètres mooy diggante euh, Qarnul Manazil loolu ngir waa ñan wali ahlil wali ahli Najd mooy waa Najd mooy est Arabie saoudite ah ñooñu nag ñan ñoo fay jóge mooy ñiy jóge ca réewu réewu ay ay ordon non ku mooy beneen dëkk bi ñu tudd euh, Oman voilà Oman sultanatu Oman ay Indonésie Chine Malaisie ñooñu foofu la jaar ah voilà wali kon mu ne wali ali ci wali alil yamani waaw ñoo ci des wali alil yamani yalam lam yalam lam waa ngir waa waa yaman ñoo ñu nekk ci sud bi waaw ñu nekk ci sudu meg màkkatal mukarama mooy yalam lam ba léegi boroom tay seerul alam al imaam al bassam mu ne diggante foofu nag waadi yalam lam xuru yalam lam an makka distance am ak makka cent vingt kilomètres la mia wa na kiloon mooy cent vingt kilomètres mooy sépare diggante woo yalam lam kon mooy ñu jóge ci sud bi hmm? ñi nga xamante ne nii Euh, mooy ñi jóge ci sud bi waaw waa yalam-lam ñooy waa Indonésie lan laa doon wax léegi Indonésie waa Chine waa Malaisie ñooñu ñoo jóge ci sud bi voilà ñooy yalam-lam kanta qarnul manazili qarnul manazil qarnul manazil ñooñu ña fay mooy waa Najd est Arabie saoudite ak ñay jóge ci le golfe voilà pays golfe waa Iran al Iraq ak ñooñu léegi yonent ma lay saa saam teg ci ne hunna la hunna ne lii nii mooy pour waa dëkk yi délimitation yi mooy pour ñii ma lim ne fii la ñuy jaar mooy pour ñoom la wali man ata alayna ak ñépp ñoo xam ne dañoo jóge au delà jóge feneen foo xam ne jógewuñ ci dëkk yi waaye yaman ña jógee fu gën a sori yaman waaye war a jaar yaman ñii mooy seen miqaat ña jóge fu gën a sori Médine war a jaar Médine fii mooy seen miqaat ña jóge fu war a moo xam air terre mer loo ci yor mooy boo àggee foofu da ngeen di waajal armal bi ci avion bi laata ngeen di accès bu ngeen accès rek ngeen commencé pilote yi commandant de yi ñoo leen di wan ah ñoo këne fii agsi nañ ngeen commencé di tal bi ak yooyu hmm? mu ne hunna la hunna na min ghayri ahli na te ngir képp koo xam ne kaana nekk na yuridu namm na alxajja aj ak umra ak umra waaw fa man kaana duunawu na ku nekk nag fu gën a suufe yi mooy ñi nga xam ne à l'intérieur de ces délimitations lañ ne mu ne fa mahalluhu min ahli kooku moom këram fa mu dëkk mooy ki nga xam ne moom Makka la dëkk par exemple moo tax mu ne ba xattaa waa Makka ñoom seen kër la ñuy ihlaale waaw ñoom soxlawuñu génn di dem fenn di ihlaal parce que ñu ngi ci biir ñi dëkk tamit après Makka ñoom agsi ci euh, ci biir mawaqi ci ci délimitation yi ñooñu fañ dëkk fa la ñuy ilaale kon képp koo xam ne da ngay jaar fii ci miiqaat yi yow boo fa agsee lii mooy foofu waroo ko dépasser sans armal wax nañ la léegi ki nekk ci avion moom foog le commandement de bord de de l'avion wala le le le l'équipage ñu yëgal leen ne fii bu ñu àggee bu ñuy jege ca miiqaat ba ñu wax leen ko ñu waajal waajal bi nag soxlawul nga ñëw ba foofu comme ni yonent ma lay saar saam def fanaan fa def fa lool lool bien sûr am na ay ay ay ay ay xikam yu ci ne mooy loolu yonent ma lay saar saam def génn nekk dal fa fanaan fa door a dem mooy salli fi hadha al wadi wa qul umratun fi hajja waaye mooy ne képp koo xamante ne retardataire la wala koo xam ne dafa yéex a génn mu dam leen man leen fa fekk waaye képp koo xam ne am nga loo fàtte ba nga demee ba ca yoon wa nga mën a delluwaat Medina ngir man koo récupérer ji loolu it ci sagesse yi la bokk waaye mooy loolu ku man def loolu nga def mooy nga ne man daal dama koy damay dem ba Medina waaw ma demee jox fa ma no Zal Xulayfa ma daal di fay fanaan def ni yonent bi alayhi salaam def ma daa xasanun même bu dee amoo fa njaboot sax waaye nga ne daal nii defoon noonu laay def kooku ëskey kooku ni'ma rajulu hada ah ëskey waajoo jële kon yii ñooy miiqaat yi nga xam ne xadiisu mawlaana ibnu abbaasin radiyallahu ta'ala an oh, anhuma daal di daal di wax léegi nag mu des beneen mooy mais xam nga xoolal dane waqata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ahli al madina dhal hulayfa ah wa li ahli al yamani yalamlam wa li ahli al madina ñoom yalamlam wa li ahli al shami al juhfa ak ñi wali Euh, mu des ki ci des mooy euh, naj euh, wali ahli najd qarnul manazil ah qarnul manazil aw qarnu tha'alibi ah mooy qarnu tha'alib qarnul manazili aw mooy ba mu jógee taay fa mu jaaroon aw qarnul manazili aw qarnu qarnu tha'alibi ah voilà mooy kon ñeent yi la mais nag sauf que dafa am. beneen boo xam ne bu ñu naan zaatu irq zaatu irq bii nag ah fi la wax ji ne waa zaatu irq moom est-ce que ci la parce que hadith Mawlana Ibn Abbas bi tudd ko ah dane waqata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ahli al-madinati dhal hulayfa wa li ahli ash-sham al-juhfa wa li ahli al-yaman yalamlam wa li ahli najd qarnan ah ba pare mu ne fa hunna la hunna wali man ata alayhinna min ghayri ahlihinna man kaana yuridul hajja wal umra hmm? moom loolu la wax léegi nag mu des mais eh, mais gars yi fee mais attendez attendez ñi ngeen xamante ne nii mooy xarnul man kii nu mu tudd euh, zaatu irq moom fan la joge zato irq en fait euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wuute kan moo ko kan moo kan ana kan mooy ki nga xamante ne nii moo ko def parce que lu waral loolu lu waral loolu parce que Seydina wa Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu taala anhu dafa solo ci xadis boo xam ne euh, rawaahu al imaamu al Buxaari ak al imaamu al imaam al imaam al Buxaari rahmatullahi ko solo ci kitaabul xajji baabu. zaatu irq li ahli al-Iraq waaw mu ne ah zaatu irq li ahli al-Iraq waa Iraq ñoo ko moom. mu ne haddasanaa al-imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne haddasanaa Ali ibn Muslim mu ne haddasanaa nettali nañu Ali ibn Muslim. Ali di doomi Muslim qaala mu ne haddasanaa Abdullah ibn Numayr Abdullah ibn Numayr annahu mu ne qaal mu ne qaala haddathana nettali nañu Ubaydullah mu Ubaydullah an Naafi' mu jële ci Naafi' an Ibn Umar mu jële ci Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne annahu qaala mu ne lamma futiha haadhaani al-misraani lamma futiha haadhaani al-misraani ataw Umar ibn al-Umar fa qaalu yaa amiiral mu'miniin inna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam hadda li ahli najdin qarnan wa huwa jawrun an tariiq an tariiqinaa wa innaa in aradnaa qarnan shaqqa alaynaa qaala fanzuruu hadwahaa min tariiqikum fa hadda lahum dhaata irq Mawlaana ibn Umar ah kon daf ne futiha ba nga xam ne lañ ubbi haadaan haadaan al misraani haadayni al lamma haadaani al misraani waaw majhuul ah muy muy ah Basra waaw mooy ñu ubbee Kuufa al Kuufa ak al waaw bi ñu ko ubbee mooy bi ñu fa dugalee lislaam ataw Umar nit ñi dañoo dikkal Seydina Umar mooy ña fa dëkke fa qaalu ñu ne ko fekk Seydina Umar ne woon xalifa radiyallahu anhu mu ne ñu ne ko yaa amiral mu'miniin yow jiitu jullit ñi inna rasulallahi ndawu yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam li ahli najdin qarna wa huwa jawrun ala tariqati ala tariqina ñu ne yonent bi alayhi salaatu kat moom moo ñu moo ñu defaral moo moo moo moo déxalal moo traceel délimiteel waa najd moo leen defal qarn wali ahli najd qarnul manazil ah waaye nag ñun qarn baax na waaw ñun waa iraq bu ñu fa naree jóge iraq di di di di foofu dafa so dafa dafa dëng ci suñu yoon wa huwa jawrun ala tariqatina jubuwuñu waaw jubuwuñu dara wa inna te ñun nag in aradna sa shaqqa alayna mooy bu dee dañoo nar bu ñuy aji dem ba qarn mooy dañuy def loo ngandum détour loolu day metti ci ñun kon yaa amiral mu'miniin xoolal ñu bokk mbir yi nan lay deme mu ne leen fanzuru hazwaha min tariqikum xool leen ngeen natt miiqaatu karn qarnul manaazil bi yonent ma lay saar saam teg ngeen seet yeen nan ngeen koy euh, fexee répliquer mooy réplique xarn seen côté ba mu jege leen ba mu jege seenu yoon foo xam ne day tolloo xarnul manazil ngeen def ko yéen seen seen miiqaat bi ñu xoolee fa hadda lahum zaat irq Seydina Omar defal leen ne leen bi ñu waxtaanee ak kii mu ne leen kon def leen miiqaat bi zaat irq muy zaat irq waaw muy zaatu irq lii nag lii benn affaire la ah pour wan la lan moo tax boroom xam-xam yi wute ci kan moo kan moo kan moo kan moo délimité délimitation zaatu irq ko def mu am hadiisu Seydina Jaabir radiyallahu anhu ah nga xam ne al imaam Abu Daawud as-Sijistaani yu moo ko solo mu ne moom Seydina Jaabir muhillu mahillu bopp ahlil madinati min dhil hulayfa wa tariqul aaxar al juhfa wa ahlul iraq min zaati iraq wa ahlu wa ma wa wa mahillu ahlil madina min dhil hulayfa wa tariqul aaxar al juhfa non waaw loolu waxoon nañu wa mahillu al iraq min zaati iraq wa mahillu ahli najd min qarn wa mahillu ahlil yamani min yalamlam ah. Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma dane mahillu ahlil madinati min Zul Hulayfa mooy fi nga xam ne moom la waa waa waa waa ahlul madina waa Medina mooy seen kii seen seen euh, fi ñuy armaale mooy Zul Hulayfa kanta weneen yoon wi mooy ñu jóge Sham ñooñu al Juhfa waaw mooy ñoom al-Juhfa kanta wa mahillu ahli al-Iraq zaat irq mu ngoog mu ne kanta bu waa Iraq mooy zaat irq wa mahillu ahli Najd min qarn kanta waa Najd di est bu Hijaz ñooñu min qarn mooy qarnul manazil aw qarnu tha'alib wa mahillu ahlil yamani min yalamlam kanta ñi ci sit bi waa yaman min yalamlam hadith bi nag boroom xam-xam yi dañu wute est-ce que Seydina Jaabir mooy da ko wax fekk Seydina Omar délimité na affaire bi ba pare moom bu ñëw rek wax noonu wala boog est-ce que ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ne lii moo ko moom moo ko def loolu la diñ cee wute mu am beneen hadith boo xam ne day ñëw di dëgëral ne mbir mi mel na ni yonent sa asalam la de mooy xadiis sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaaha mu ne mooy xadiis boo xam ne bu wér la biñ la wax sànkit bu wér la fii ah, ah, saxiix fii fii musnad non fii sunani al imaam Abu Dawud as-Sijistaani rahmatullah alayhi xadiis bii ñu lay bëgg a wax nag qad rawaahu ki bu sayyidatu Aïsha radiyallahu anha al imaamu Abu Dawud ak al imaam an-Nasaa'i ak ñeneen ak ñeneen bi sanadin sahih sayyidatu Aisha radiyallahu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam waqata li ahli al mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo dëxalal waa di leen tracer li nga xam ne mooy dhaatu mu nekk seen seen miiqaat waaw lii nag moo tax gis nga xam nga bële neen Seydina Omar gaay dañoo ñëw laaj ko biñ ubbee Kuufa ak Basra lañ ko laaj moom mu ne nag seet leen ñu waxtaan ba gis mu ne leen léegi def leen ko daa mooy boo seetoo côté wopp kon Seydina Omar moom moo ko mooy ki nga xam ne moo ko tëral mais hadith yi boo gisee ah, ci biti day mel ni ki ko def mooy ah, Seydina Rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ah. léegi nag loolu nag moo indi wute bi kan moo ko def ah kan moo ko def kan moo ko def loolu moo tax mu indi euh, boroom xam-xam yee wute am ñu ne non lii Seydina Omar moo ko def jullit ñépp ànd ceeg ñoom ah waaye mbir mi nag après la ko ñépp d'accord waaye du yonent bi saa salaam de waaw waaw loolu la <coughs> loolu la mais du du ki nga xam ne mooy seydina rasulillah du moo ko def am ñu ne sii moo ko def kay waaw déedéet moom moo ko def ndax xadiis yii ñu la wax day wane ni et moo ko def waaw léegi nag bon ci gàttal boroom xam-xam ni daal nii lañ dajale affaire yi c'est vrai xadiis yi naan xadiis yi ne kii la Euh, Seydina mar moo gën a dëgër te am na yeneen waaye yoo xam ne euh, moo ëndiwu ñeneen yi mais ñoo gën a dëgër mais euh, yii it dëgër nañu moo tax daal li nga xamante ni nii moom la boroom xam-xam yi bon ñenn ñi daal di wax dañ ne affaire bi man nañ leen a dajale waaw que ci cosaan yonent mi alayhi salaam moo ko defoon moo ko defoon waaye siiwewul woon comme yële. waaw parce que jamono yooyu daanaka côté yooyu jullit ña doonuñ fa woon mooy mooy daanaka amul woon jullit jamono yam koy def waaw jamono yooyu daanaka amul woon jullit alors que yeneen dëkk yi yim mu defoon nii mooy waa Sham al Juhfa waa Medina Zal Xulayfa waa Yaman Yalamlam waa Najd Qarnul Manazili ku nekk foofu am na jullit ñu fa doon jóge di ñëw di agsi alors que jamono yooyu noonu amul woon ñu doon jógee iraq ak fële moo tax Mawlaana Ibn Umar am xadiis yoo xam ne gars yi dañ naan ko iraq mu ne waayow jamono yooyu iraq daa amoon hmm? ñu koy laaj naan ko mu naan iraq lam yakun ah, ah, ah, kii xiina idin ahlul mashriq waaw ah da loolu la ñoom taawus doon wax comme ni ko al imaam ash-Shafi'i soloowe ci moom mu ne Taawus da doon wax ne rahmatullahi alayhi lam yuwaqqit rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zaata irq wa lam yakun hiina'idhin ahlul mashriqi ah mu ne Taawus rahmatullahi alayhi da doon wax ne al imaam da doon wax ne yonent bi alayhi salaam du moom moo délimité zaatu irq ah, ndax temps ahlul mashriqi dañoo amul woon loolu tekkiwul ne dëkk yooyu ñoom amul woon ay habitants mais mooy l'islam duggagul woon foofu ah looloo tax eh, ñu doon wax loolu le këne eh, waaye ñenn ñi dañ ne doono yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko def sax waaw moom moo ko def waaw moom moo ko def léegi nag niñ koy boolee mooy yonent bi alayhi salaatu salaam a ko def waaye mooy liñ la wax sànq comme que nit ñu bari doonuñ foon jóge moo tax affaire bi siiwewuloon comme yii waaw léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci lañ leen ubbi moo tax gaa yi mu dem ba ñu ñëw di ko laaj waaw ba ñëw di laaj naan mais ñun bon xam nga sànk ñu ngi la naan euh, euh, waa waa waa waa waa waa waa waa waa xarnul manazil <laughs> ñiñ la wax ne ñoom dañ fay jaare sànk biñ la koy wax waa xarnul manazili waxoon nañ la bokk na ci ñi nga xamante ne nii mooy waa Irak waaw awlu waa waa Najd waa golf bi mooy ñi jóge fële ak ay Irak ak ay Iran ñoom ñooy jaar qarnul manazili léegi nag euh, ñooñu buñ naroon a jaar zaatu irq mooy mooy zaatu finalement dafa gina ci Irak dañoo mujj xam nga lañ la wax moom daa mujj ñoom dañ ne bu ñuy naree jaar fële nag day gudd waaw day gudd lool waay waay ci yoom day gudd lool teeñoo ñu ñoo defal kii rek après nag ñu Seydina Omar xool ak ñoom mais li gin a dëgër mooy yonent mi alayhi salaatu salaam a ko defoon comme euh, ni nga xam ne jumhuuru xanafiya euh, euh, yi ak xanaabila yi ak jumhuuru shaafi'iyya yi dañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam ko def waaw ñoom ñoom ñoo moom moo ko def waaye daal liñ la wax sànq amaana wuyu kii boobu mooy liggina gën a dëgër que ne yeneen timaare saar saam dëgg la moo ko def waaye Seydina Omar radiyallahu anhu dafa ñëw ah ci ijtihaadam moom mu tànnal leen foofu mu dëppook li yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi woon tracé ta loolu jombul Seydina Omar kam marra kam marratin ah, jaa qawluhu ah jaa alqur'aanu yu yuqarriru maa qaalahu Seydina Omar Ibn al aw jaa ash-shar'u yuqarriru maa qaala même bii bu dee ne xamu ko woon waaye bi mu defee ijtihaadam al euh, moom mi nga xam ne al mulhim Seydina Omar radiyallahu anhu mu tombeek li nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam daal doon def ah mooy muy zaatu irq zaatu irq léegi nag mu nekk ngir waa iraq ak waa mashriq bi léegi waaw waa iraq ak waa mashriq ay iran ak yooyu hmm? qarnul manazil nekk ngir waa najd ak pays yi jege foofu est Arabie saoudite ak ñu jege no ne le ñuy waa qarnul manazil ak gaa yi dëkkoon <coughs> côté euh, réew ma satellite u l'empire perse ya newoon ci réewu arab ya ñoom ñuy jóge noonu le kon lii nii mooy délimitation yi <coughs> waaw délimitation yii ñooy mawaaqiit yi kon waa Juhfa ñooy ñan ñooy waa noor bi waaw waa Sham waa Égypte Maghreb mooy lu Maghreb ay ay ay Afrique de l'Ouest ñoo ñépp jox fa waa Medina ak ñay jóge ca kaw Medina ñoo ñépp wala di jaar ci Medina ñooñu foofu la jaar hein léegi ñi nga xam ne mooy yalamlam mooy ñu jóge ci sud bi Yaman ay ñi jóge ci sud bi comme ñu jóge ay ay Somalie ñooñ man nañu jaar noonu ñu jóge ay ay ay ay Madagascar ñooñu bu dee noonu lañ seen avion di jaare mais xam nga léegi gars yi ñu bari jidda lañ jëm léegi ñoom dañuy dàq mooy sa avion fa muy robb sa miixaat dañ la koy wax ngeen waajal ko hein ngeen waajal mbir mi laata ngeen di àgg ci miixaat bi après ngeen commencé nag def lool kon loolu yii mooy cinq yi nga xam ne yaa subhaanallah ni ko borom bi defe ni ko sharia bi tege mooy nit manu la jóge fenn lu dul dina jaar di dugg Makka lu dul ne di nga jaar ci fenn ci foofu moo xam air terre mer air terre mer foo jaar bi nga ndox walla dangay avion nga nekk walla oto walla bus walla noo dugge fusil nga dugge jet privé di nga fa jaar ah waaw moo tax al imaam al xaafis bi muy kii nii mu ne fa ala hada fala taxlu buqatun min biqa'il ardi min an tuhaadi miqaatan min haadihil mawaaqit moom moom amul benn pàkk ci pàkk suuf boo xam ne man ngay ñëw Makka lu lu dul doo jaar ci di nga mën a jaar benn ci yi waaw mooy di nga jaar ci yi moo la mu ne ah wala shakka annaha muhitatun bil haram sikk newu ci ne lieux yi ñoom dañoo wër kaaba gi mooy dañoo wër alxaramul makki mooy balan fi agsi fu nekk yii yëpp mooy bu ñu ko bu ñu ko miire woon wërale leen miire leen dañuy ceinture kii bi mais nag dañu sori ah waaw bu Medina moom moo gën a sori moom mu ne fa Dul Xulayfa shamiya Dul ca kaw la ne mooy ci noor bi wayalam lam yamaaniya yalam lam nekk ci sud bi waaw zul fa zul xulayfa day nekk ci kaw xam nga Medina boo fa jógee di dem Màkka ci sud bi ngay mooy yow doo dem ci nord bi mais ci suuf ngay dem ah yalam lam di waa yaman nekk ci suuf muy yamaniya mu ne fa hiya muqaabiluha wa in kaanat ihdahuma aqrabu al-ukhra mu ne lële mooy bi jàkkaarloog moom mooy Euh, euh, boo seetloo Zal fa moo jàkkaarloo ak ak ak ak yalamlam bu yamanee bu bu waa yaman ndax mooy euh, Zal Xulayfa boo jógee Medina di wàcc di dem Makka mooy da ngay jàll boo bëggoon a dem Med yaman boo jógee Medina da ngay jaar Makka door a continuer dem yaman wala nga jaar nga jël ndox mi en tout cas di nga jaar Makka ngir walla ca ñoom ñoom jëddaak yooyu jàdd mooy jël ndox mi wàcc ca suuf. mooy kon ñoom ay oppose ñooy ñoo jàkkaarloo te ay kii lañu mooy ñoo jàkkaarloo waaw comme ñaari point yoo xam ne ñu ne comme ñu ne euh, kii euh, Diourbel ak buntu Dakar comme buñ ñu defoon benn point bi mooy buntu Dakar beneen point bi buntu jurbel ñu ne ñaar yooyu mooy direct la boo boo toppee mbir yi mooy bii mooy ñoo xaw a jàkkaarloo mu ne loolu la bii ci noor bi la ne bii nekk ci sud bi Zul Xulayfa ci nord bi Yalam lam nekk ci sud bi mu ne kantaa yi ci des wa qarnun mooy qarnul manazili moom sharqiya moom est la qarnul manazili moom est la nekk estu est bi mooy ci waa Najd waaw ci waa Najd mooy bu waa Najd léegi wal Juhfa Gharbiya Juhfa nekk Juhfa mooy côté moom côté Jidda fële ca kaw ah Jidda nekk ci ouest bi waaw ouest mu ne nag boo seet loolu hein euh, fa hiya waa comme bële moom moo jàkkaarlook jóg fa ak xarnu ñoo jàkkaarloog wa in kaanat ihdaahuma kadhalik mooy mais da ngay seetlu ne mbir yi mooy tolloowuñu mooy boo seen distance ak la ak Makka euh, wax nañ la Dul Xulayfa ba Makka moo ci gën a sori yalam ba Makka moo gën a jege waaw waxoon nañ la affaire yi léegi ci euh, al wax na la sànq yi nga xam ne mooy délimitation yi. fan ak fan ñaata kilomètre lay def ak ak Makka waaw kon loolu la hmm? mu ngi noonu le voilà yalam lam la de la Mecque alors que euh, Dal Xulayfa quatre cent vingt-huit moo tax mu ne même bu dee ne beneen moo gën a sori Makka bi ci des naka noonu zaatu Irq ak ki nga xamante ne ni mooy qarnul manazili ah mu ngi noonu le mu ne wa zaatu irq tuhaazi qarnan kanta zaatu irq zaatu irq moom fi ne mooy moom moom moom qarn ñoo xaw ñoo xaw a parallèle moom mooy comme que gars yi doon bañ def détour moo tax mu ne leen seet leen ba mu jege yéen seen côté yële ñu daal di ko def pour waa ahlul iraqi moom mooy xaw a nekk ci nord bi tuuti nga xam ne waa Baghdad waa iraq waa Téhéran waa waa waa waa waa waa Bilisi waa waa waa waa cële ñoom ñoom Mongolie mën nañoo jaare noonu waa Turkménistan ah, ak ñoomin ñoomin Kaabul Afghanistan ak ñoomin Islamabad ñooñu yépp bu ñuy jaar côté yooyu ñoon la jaare kanta africain yi Afrique de l'Ouest Afrique du Nord ñoom ñu ngi jaar fi nga xamante ne nii mooy jox fa mooy ndax ñoom moo mooy seen est ñoom mooy fa duggee hmm, kon lii mooy Mawaqiti fii nag kenn amul droit dépasser ko comme li imaam Maalik wax sànq gis nga jàppal loolu de waaw akbar waaw bu am benn jaamu yàlla ñëw mooy amoo droit dili dépasser ko waaw waxoon nañ la kanta masalaam mais ku ko jàll nag waaw loolu waxoon naa la loolu gisoon nañ ko ci zaatul xujaaj waaw mooy ku ñëw euh, daldi euh, euh, daldi koy weesu ba foofu armaalul hein waxoon nañ la que ne loolu gisoon nañu ko ku mel ni ngiiru imaam Maalik dañ ne day delluwaat ah, waaw waaw day delluwaat te loolu mooy nit amul droit ñëw ba foofu naan man sama yoon newu ci ah kenn amul droit dépasser ko wala ngay armaale avant dépasser ko te armaaloo wala ngay dépasser nga ñëw ba avant di armal avant di jaay ne yow yaa gin a baax wala yaa gën a xamuk mbaax déedéet déedéet loolu kenn amul ci droit kenn amu ci droit xam nga waa jumbuur dañ ne ku ko fi dépasser kooku moom def nga bàkkaar saa nga armaal ah te tamit di tuur deret waaw ñoom loolu la ñuy wax <laughs> waaw waaye mooy en tout cas daal loolu moom nit booy jaamu yàlla da ngay jaamu yàlla ni nga xamante ne nii noon lañ ko eh, noon lan ko bu yonent ma lay saab doon defee. Kanta Maliki rahmatullah alayhi ko du ñoom dañu ne bu delloo. deret jamono tuur de mooy da koy wàcc waaw laata muy dugg ci mbir yi moom da koy wàcc kon nag te mu bañ a sori léegi moo tax loolu nag kenn du ko def waaw defal ni saxaaba yi doon def di roy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni mu ko doon defe waaw eh, léegi kanta waa biir waa Makka mooy ñu nekk ci biir délimitation yooyu comme yi nga xam ne ñoom dañoo dëkk ah après Juhfa mooy dangay ngay dépasser fa di dem Makka ñoom ci biir lañ dëkk ñooñu moom ñooñu ñoom fa ku nekk fa nga dëkk rek sa kër comme ni mu wax rek ñi nga xam ne moom kiiwul seen maxellu mooy suñu dëkk waaw foofale la kanta ay dem naan sama kër wala suñu jàkkaay sëriñ bii moom nañ fi kiiwe loolu tegul fen moom la imaam Maalik wax léegi nii waaw moom la la wax ne léegi nii jaamu yàlla ju ñëw rek yow xoolal lan la ci yonent bi alayhi nan la ko doon defe nga topp loolu lu la waay wax baleen waaw mooy li imaam Maalik wax parce que loolu day supposer ne kon yow dangaa bëgg wax ne jaamu yàlla ji yow ni nga ko defe moo gën ni yonent bi alayhi salaam doon ko defe te loolu xam nga ne loolu c'est impossible waaw yow saa boo xëyee def ko def loolu moo war a nekk ah, ku nekk lool mooy moo war a nekk sa doxalin waaw maada faala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam joojee loolu moo war a moo war a nekk sa affaire waaw waroo xool leneen boo xamee ne lii lay def defal waaw lu la waaye wax leneen nga ne ko baax waaw baax na lool waaye man moom c'est que li yonent saa doon def dama ko fee manula bàyyi di def li keneen di def loolu laa manut waaw te ñun ñëpp d'accord nañ ne doon dafa gën waaw nañ ko keroog rek bi ñuy gis naan moom la def gaa di gënale kan moo gën wala tamaton wala ifraat li Hanafi yi doon wax ñun ñëpp d'accord nañ ne buur yàlla da koo tànnal lu ne ca waxtu wa mu la gën ci waxtu wu ne kon naka lay defe jaamu yàlla ju toll ni ak benn yoon ci dundam mu def ko ngeen ne li ma bàyyi moo gën lim def ah ah foofu uh, ah voilà kon loolu nit ki na lool nekk sa sa affaire léegi am na benn masala bi ñu jóge woon muy talbiya bi mooy talbiya bi am na luñ ci fàtte woon ne ñëw na sama xel sànq waaye dama ne woon nañ ko wax mais dama ne woon bu ma ko waxee tem tem tem mu tem mu xaw a yàq liñ doon niñ nekke woon bon far nag ma fàttewaat ko waaw voilà mooy <laughs> yokk ci talbiya bi est man naa ne wala déet xam nga gis nañu ah gis nañu ci xadiis yi ñu jóge léegi que am na ci saxaaba yi ñoo xamante ne nii dañ ci doon yokk waaw dañ ci doon yokk comme ñoom Seydina Omar Seydina Abdallah ibn Omar naka Seydina Abu Hurayra ñeneen ak ñeneen moo tax am ñu ne moo tax loolu xam nga Seydina Jaabir nee na yonent ba saa saa mu ngi doon dégg te waxul dara loolu moo tax am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am ñu ne loolu moom. Euh, dara mooy amul amul benn problème ñu yokk ci parce que Seydina Jaabir nee na bi ñuy yokk yonent bi alayhi salaatu salaam mu leen doon dégg gis nañ xadiis yi labbayka zal maarij labbayka zal fawaadil te waxu leen dara bu doon ne loolu waruñoo def mooy man da nekk dina leen ne lii manu nekk ah waaw le fait mu dégg ko waxu leen dara lool taqrir la sunna taqrir ya la kon mooy loolu mën naa ne am ñeneen ñu ne déedéet loolu manu nekk waaw amuñu droit di yokk ci dara ci li nga xam ne moom moom la def alayhi salaatu wassalaam waaw loolu amuñu ci droit waaw moo tax Seydina ñu ne yéen léegi ñoo parti ñoom dañ ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas euh, radiyallahu anhu euh, dafa dégg benn waaye naan la zal maarij mu ne waaji innahu ladul maari wa ma hakada kunna nulabbi ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dafa dégg benn waay di di talbiya naan labbayka zal maarij Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ne ko innahu ladul maarij waaw wax nga dëgg rek buur yàlla de mooy ladul maarij mooy boroom voie d'ascension yi jëm ci moom moom de moom la waaye nag wama hakaza waaye nag du nii nga koy defe nii kunna noonu lañ nee woon nu lab bi di wuyu di ñëw di talbiya ala ahdi rasulillahi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne waaw lii mooy wane ne kon man da parce que say naa san da ngi ah, di eh, wane ne lii nii daal yokk gi bokkul daal ci yi nga xam ne war nañ koo mën a jàpp voilà waaw ba pare ñu ne leen ñu ne en plus affaire bi day mel ni tal day mel ni takbiratul ihram ci julli waaw ak yi ñuy def ci julli mooy amoo droit di ci yokk dara waaw waroo dépasser li ci yonent bi alayhi salaatu def nga ci yokk dara ñu ne lii nii day wane ne lii nii daal loolu manu la nekka ñeneen ñi ne non man naa nekk kay xanaa déggu ngeen xadiis yi ñu ngi yi ngeen fi wax sànq yi Seydina Jaabir wax neneen bi aleyhi salaatu salaam mu ngi doon def talbiya labbayka allahumma nit ñi ñoom yu hillu na ñuy ñuy def ihlaal di wax talbiya ci yeneen mu ngi leen di dégg waxu leen dara ak yeneen yi ngi fi wax sànq labbayka zal maari kon kay loolu day wane ne man naa nekk hmm? te kii nu tudd seydina wa mawlana ibnu mas'ud radiyallahu taala anhu uh, ibnu ummi abdin nee na bokkoon na ci talbiyaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne na ci talbiyaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lii loolu dañ ciy dégg kon doon na talbiya leneen lu wuteeg lii waaye yokku gi am hmm hmm wannaasu yaziduuna dal maarij wa naxwahu min alkalaami wannabiyu yasma'u falaa yaquulu lahum shay'an waaw imaam Abu Daawud soloo na ko mu ne wallazi wannaasu te nit ñi ñu ngay yokku dal maarij wa naxwahu min alkalaami ak yu mel noonu ci wax yi nga xam ne bàkk yàlla la sa tudd ko te yonente bi alayhi salaatu salaam yasma'u falaa yaquulu lahum shay'an yonente bi alayhi salaatu salaam mu ngi leen dégg waxu leen dara hmm? kon loolu day wone ne man naa nekk waay eh, parce ku mel ni imaam Ibn Abdul Bar dane imaam Maalik moom da doon sib ñu yokku ci dara waaw waaye bi ñuy ne ñiy nettal ñaar imaam Shafi'i jëlee nañ ko ci moom ku mel ni ñoom imaam al-Ghazali yi dañ ne non non imaam al-Ghazali yi dañ déedéet surtout waa Iraq dañuy nettali naan imaam Shafi'i bu njëkk ba da ko doon si waaye ñu yokk ci dara mu ne waaye lool njuumte la amul dara luñ ciy sit amul dara luñ ciy sopp waaw kanta imaam at rahmatullah alayhi jële na ci imaam ash-Shafi'i mu ne fa in zaada fi talbiyati shay'an min ta'zimi llahi fala ba's wa ahabbu ilayya an yaqtasira ala talbiyati rasulillah sallallahu alayhi wa mu ne moom imaam at-Tirmidhi moo ko ndi ci sunan bi mu ne imaam ash-Shafi'i mu solo ba imaam ash-Shafi'i mu ne imaam ash-Shafi'i yu de rahmatullah alayhi nee na fa ida zaada nit ki bu yokkee ci talbiya ji shay'an dara min ta'zimillah ci màggal borom bi subhaanahu wa ta'ala bàkku ko fala basa amul problème waaye wa ahabbu ilayya li ma gënal nag mooy an yaqtasira mu yem nit ki tënku daal te yem ala talbiyati rasulillah ci talbiya ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah kon en tout cas daal boo seetloo lépp dañ naan nit ki fil fil amri saa waaw parce que yonent ma saa saa am dégg ko bàyyi leen loolu day wane lii mën naa ne parce que bu man loona ne du leen ko du leen ko tere léegi nga ne waa Seydina Sa'd ibn Abi dañ naan waaw moom amaan da ko daa daa déggul bokkul woon ci ñi dégg ñi doon yokk rek moom bële la ndax nit ñi gis nga niñ baree li Seydina Jaabir wax nee na fu ma sànni sama bët muy ay nit yi neen ñu fees dell waaw am naa na moom dafa dégguloon ñi yokk waaye yonent ma lay saa saam dégg na ko dégg nit ñi di yokk waxu leen dara kon loolu day wane ne man naa nekk li gën nag mooy nag boo koy def nga bañ koo nag eh, boole kook moom di ko wax comme si nit ku ko dégg ku xamul jàpp ne lii mooy talbiya lii ci talbiya yonent ma lay saa saam la bokk lool nag erreur bu rëy rëy la waaw loolu moom erreur la bu rëy rëy rëy déedéet waaw mooy. man ngaa parce bu dee nit ki da koy soloo jàpp na lii mooy wax yonent bi alay salaam wax même bu dee mën nañ ne bon sunna taqrir ya ndax di mooy même mooy Seydina Omar ak ñi doon yokku ak zal Mu'arij ak zal Fawadili mu dégg dara waaye en tout cas yi mu takkoo te Seydina Jaabir ne kanta moom mu takkoo talbiyaam gi loolu mooy li nga xam ne sikk newul ne moo gën waaye nit ki mën na cee yem wax loolu bu waxee ba pare lum ci mën a yokkaat ci yu noonu ci bàkk waroom bi subhaanahu wa taala comme Seydina Omar yeeg Seydina Abdullah ibn Omar laa dayra amul benn problème boo xamante ne nii bu dee yokk na ko ci walla sax moom ci boppam nit ki mën naa defal boppam waaw mooy mu mooy loolu lépp day wane ne mën naa ne mais nag il faut mu nekk loo xam ne mooy ci yu jëm ci bàkk waroom benn yooyu la waaw waaw comme nit ku ne ku wax ay dar rahmatul wasi'a yooyu kenn du na ko li nga wax baaxul mais daal li gën mooy boo koy def yemal ci talbiya bële nga wax ko ba pare bañ xam ne lii la yow boo yokk nga am loo wax wala nga jël yi salaf yi doon wax nga wax ko waaw loolu amul dara loo xam ne lees ci aaye la te loolu la al imaamu ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi daal di wax ne wala dayqa ala ahadin ah fi qawli ma jaa an ibn Umar wa ghayrihi min ta'zim Allahi wa du'aa'ihi ghayra anna ikhtiyaari 'indi an yufrida ma ruwiya 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi dhalika mu ne man amul benn xat-xat ci kenn mu wax lii nga xam ne moom la ku lu mel ni moom la Mawlaana ibn Umar doon wax waaw lim ci doon yokk mook baayam ci màggal borom bi ak di ko ñaan ak yooyu waaye sauf que man daal li ma gënal man a Shafi'i mooy nit ki bu koy def na wéetal wax li yonent bi alayhi salaam wax ba pare après moom bu ciy teg mu teg ci leneen wala yu mel noonu yu tukkee ci moom te waxoon nañ la imaam hmm, ibnu umara radiyallahu anhu këne moom da ci doon yokku comme seydina umar ibnu al-Xattaab hmm, euh, léegi nag ci kaw noonu kon jeex na voilà mooy kon Zal Hulayfa jeex na léegi kon euh, masala yooyu kon moo jëmoon ci Zal Hulayfa léegi kon man nañoo dépa de avancer ñu génn Zal Hulayfa kon fi ñu yem mooy ci talbiya yi kon saxaaba yi yonent mi alayhi salaatu ak saxaaba bi ñu ngi wax talbiya labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak di wax ca kaw waaw di dem nag di génn fi nga xam ne mooy Juhfa no mooy Zal Hulayfa léegi ana fan mooy prochaine étape ah ci yoon bi min madinati ila makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman li xajji baytillahi alxaram ngir aji muy xajjatul wadaa le pèlerinage d'adieu xajjatul balaa ah xajjatul kamaali xajjatul kamaali wa tamaam wa xajjatul islaami xajjatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kon jataa bii di ñëw ñu àggale prochaine étape après l'étape de halte à Dhul Hulayfa